inna allaha yudxilu alladina aamanuu wa amilu lsaalixaati jannatin tajri min taxtiha al anhaaru yuxallawna fiiha min asaawira min dahabin wa lu'lu'a wa libaasuhum fiiha xariir suñu boroom azza wa jalla di wax ci laayab ñaar fukk bi ak ñett mu ne inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa taala yudxilu mooy aji dugal alladina aamanu ñi nga xamante ne ñooy way ngëm yàlla yi wa amilu saalihaati te jëf yu rafet fii nii ci àddina bi jannaati na yàll yoo xamante ne nii tajri dina daw min taatiha caayaronam fa solal nag ca biir min asaawiraay takkaay yoo xamante ne nii min dahabin ci day nekk ci li nga xamante ni ci wurus la de ci woor lay doon walu lu a ak yi nga xamante ne nii mooy perle précieuse yoo yële xeer yu taaru yoo yële te nekk yi nga xam ne yu gànjaru yoo yële de di leratakam melax wa libaasuhum te lañu fay sol foofu la ca biir àjjana fiihaa ca biir xariir mooy sooy lay doon suwaa lay doon de boo xamante ne nii moom bu rafet a rafet la wa hudu ila tayyibi te dis na leen gindi bu keroogee waaye fii ci àddina ila bi ci li nga xam ne mooy teey minal qawli mooy biir àjjana yu teey kese lañ fay wax comme ni nga xamante ne jullit ñi fii noonu lañ leen gindee dal leen teg ci ñuy wax ci nga xam ne mooy li gën rafet suñu boroom ne bu ngeen di wax naa digalal sama jaam yi bu ñuy wax nañuy wax lëggi na rafet kon loolu la dee wahudu te yaayi dinees na leen gindi keroog ila siratil hamid ci yoon wi nga xamante ne mooy yoon wi nga xam ne moom <clears throat> mooy bi boroom bi tabaraka wa taala daal di sant ngir ñoom utal leen ko muy diiney lislaam tëralinu lislaam dina leen ko defal fii ci àddina ba àllaaxira mu gide leen ba nii nga xam ne noonu leen di dugale fi nga xam ne yoon wi leen di dugal biir aljana mu ne inna ndaal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo weddi seen boroom tabaaraka wa taala wa yasudduuna an sabilillah ba pare ñuy dox diggante nit ñéeg yoonu borom bi tabaaraka wa taala jaamuwuñ borom bi waaye kenn du ko fi jaamu lekkuñu ci ndab li waaye kenn du ko fi lekke de wal masjidil haram ba pare ñuy dox diggante nit ñi ak yoonu yàlla bi ci dugg ci mooy yéefaru Makka yeeg ñi mel ni ñoom nga xam ne dañ doon tere nit ñi gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku ko gëm ñu lay mbugal waaye wal masjidil haram ba pare di tere di aaye nit jàng alquran wala di julli ci kaaba gi comme di ko al mal'un abu jahlin waxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko ndax terewuma la woon ngay julli fii defoon seydina wa mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu keroog bi muy jàng suuratu rahmaan gaay bi ñëwee Abu Jahlin dafa daf koo maajeeri kay daal di koy maajeeri ñu ko déggee comme yooyu mu ne kon ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii wa yasudduuna an sabiilillah ñuy dox diggante nit ñeek yoonu yàlla yii di alquraan ñu ne bu kenn du ko fi topp kenn du fi doxal alquran ci kaw suuf comme ni ko yéefar yi léegi di defe rek ku fi nar a doxal charia ñu ne nañ ko embargo buñ amee ay bomb bu bàyyiwul ndax embargo nañ ko ñu ut ay bomb daal di koy fëgg daal di koy duma wax sax mbokki jullitan yi nañ nekk ay noonam ndax waa ji wootewul ci les libertés ndax lii mu bëgg a woote c'est moyen âge dafa yàgg tal du du du du du du reconnaître du ñu du ñu nangu li nga xam ne mooy ak ak yelleefu jigéen ñi xale yi mel ni loolu léegi nag jullit ñu bari nekk ay perroquet yi leen ci topp wal iyaadu billah wallahi ak cànkute daal dinay feeñ ci kaw suuf wallahi loolu am na yallaahu almustaan ci borom bi nag la ñuy naan mu daal di dimbali jullit ñépp allahumma ruddal muslimiina ila diinika maraddan jamila allahumma yow suñu borom ruddal muslimiina ñu ngi lay ñaan nga del waa di jullit ñi ilaa diinika ci sa suubun ci sa tëralin wi nga teg muy lislaam gi ak li nga ci teg mardan jamila delloo goo xam ne gu rafet la amin kon mu ne kon gaa yi weddi yàlla ba pare di dox diggante yoonu yàlla wi ak te ak wal masjidil haram waaye di tere kon li nga xam ne di tere sax nit ñi aj ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay at ci kanam comme que mooy bi nga xam ne ñu ne côté yi Makka la wàcc mooy bi nga xamante nii ci la ñëw di war a def umratul Hudaybiya ni ñu ko gisa woon ci li nga xam ne mooy ci suuratul Fath mooy dañ koo tere ne ko doo fi dugg comme gaa yoo yële nag ba pare waya suddoonam ñu ñuy dox digganteeg nit ñi yoonu yàlla weeg jàkkaam ji al masjidil haram muy jàkkaam ji nga xam ne borom bi moo ko wormaal alladi ndaxakat bi nga xam ne naa jaalnaahu ñun borom bi ñoo ko def si ngir nit ñi ngir ñi nga xam ne ñooy ñi gëm borom bi tabaaraka wa ta'ala ngir ñu fi mën di ñëw di fi aj di di fi yoo yële ca ci loolu nag sawaa anil aakifu sawaa anil aakifu fiihi wal baad ki fi dëkk biir Makka mooy ki nga xam ne dafa mel ni ku fi buuf mooy ki dëkk biir Makka ak wal baat ak ki nga xam ne day tukki dafay ñëw ngir agsi wala umra si ñooñu ñoo ci yem amul lenn lu ko fi ki dëkk biir Makka ëppalee ci loolu amul fenn yuy ñëw naan fii c'est pour les Mecquois mooy ñi dëkk ci waa Makka ñoom ñoo war a mën a aji fii yéen nag dem leen fële donc loolu amu fi ñoom ñépp a ci yem loolu la borom bi def waaye waa Quraysh nag taxawoon na Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doo fi umra dellul sa yoonaa ah. ba pare bam seen biir ñu waroon tere naan ko bu fi julli bi wa man yurid fiihi bil haad suñu boroom nag képp koo xam ne dafa bëgg ci xaramul makki boo bële muy jàkka joo jële kaaba goo nga xam ne zaadaha allahu sharafa moom boroom bi moo ko ormal képp ku fa bëgg ak ndëngte def fa loo xamante ne nii du lu baax nekk fa koo xamante ni da fay indi ak tooñ ba pare nekk ba pare di di di di sa di di di naka respecté li nga xam ne mooy orma goo gële li ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax tere ko fa ne yii borom bi daf ko fee tere ka nga xam ne dafa ñëw nag ne moom par force loolu da koy def te manu koo teg lulul bi zulmin mooy bi ilhaad goo gële bi zulmin ci loo xam ne tooñ la nuziqu suñu borom ne wat naa ne dinaa ko mosal waajoo jëlee min azabin alim ci mbugal mu tar nii mu ne wa il fàttalekul nag néeg bii ñuy tere jaamu yàlla yi nga xam ne ñoom ñooy wéetal seen borom rawatina seen sang ñoom ñëpp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu koy tere mu ne fàttalekul bi nga xam ne nan lañ ko tabaxe woon nan laa digale woon man borom bi tabaaraka wa taala ñu yëkkati ko ngir di ma fi di ma fi wéetal waaye ñii Quraysh ak ñi mel ni ñoom daal di fiy nekk bëgg fee def fa ay xërëm fu nekk ba pare tere ñiy wéetal borom bi ñu yëga fii mu nekkaay nag ma wax leen nan la demee woy fàttalekul ba wa naa bi nga xam ne ci lañu sañcale daal di wan tegtal daal di defal ili ibrahima ñeel xal xaliilu seydinaa ibrahim alayhi salaatu wasalaam suñu borom wan ko dëkkale ko teg ko wan ko bërëb boo bële makaanal bayti bërëb bi nga xam ne mooy néeg bi muy néeg bi nga xam ne buñ nee al bayt néeg mooy néeg bi gën a tedd muy al baytullahi muy baytullahi al haram muy néegu bi yàlla bu normal boobalee lan la ko borom bi bam ko ko wanee ba daal di koy defarloo lan la ko wax an tushrik bi shay'a mooy ci yow yow laay njëkkee yow bul bokkaale yow Ibrahim de alayhi salaam bul ma bokkaale dara wa baytiya te nag na nga sellal daal di setal sama néeg bii li ta'ifiina ngir ñi nga xam ne dañ fi ñëw ngir di ko tawaaf wal qa'imina ak ñi nga xam ne dañ fi taxaw di fi julli di fi màggal borom bi tabaaraka wa taala di fi taxawal li nga xamante ne nii mooy shahaadatu an laa ilaha illa ñoo ñële naga ko defar mooy di ko toppatoo ngir ñoom ñooñu tamit war rukka'i sujud ak ñi nga xam ne dañuy rukkoo di sujud te ñoom ñoo ñii ñépp nga xam ne dafa def xeetu jaamu yàlla yi ñu fi ñëw di ko def defaralal néeg bi ngir lool lool moo tax jàkka bu nekk ña koy taxawee ñoom ñoo taxawee li Seydina Ibrahim ëskëy oh, ngar jaloo ne ndaw jaloo yu rëy mooy gis nga bale jàkka defar jàkka di ko toppatoo di ci def ay cuuraay ay parfum ngir du ko neexal ngir kiy julli si bu ñëwee yëg ne fii nii nekk na foo xamante ne nii ñu muy jaamoo borom bi gën a jaar yoon kooku ëskëy ñiy def loolu le ñu bari nag tem ñu jàpp ne waaye ñii ñoom moom moom dañoo ñàkk pexe dañoo ñàkk jot kese moo tax dañoo am jot kese amuñu liggéey ay chômeur lañ kese moo tax déedéet gis nga ñiy nekk ci bureau yi ministre yi mooy euh, président yi buñ xamoon li nekk yool bu rëy bi nekk ci lool ñoom ñooy ñëw di ko njëkkanteeg ña koy def di ko def ñoom bàyyi ba kenn newu fi ñu daal yàqatu làqatu ci guddi gi ñëw bale jàkka ji rafetal jàkka ji taaral jàkka ji def fi lu neex di ko xeeñal lu neex te loolu la yonent bi muy Seydina Ibrahim nii yooyu la ko borom bi waxoon fexe lépp loo xam ne taq-taq la lépp loo xam ne salte la lépp ñoom daal di ko fay soril mu ne nag wa seydinaa ibrahim moom alayhi salaatu wassalaam wa addinta na nga yëgle na nga woote fil finnaasi ci biir nit ñi yëgleel bil hajj ci aj na nga woote mooy bam pare paree comme ni hadis bi ne ci saxiix imaamul Buxaari bu Mawlaana Ibnu Abbaas bu gudd boobu ci ahaadiisul anbiyaa alayhimu salaatu wassalaam Seydina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam bi mu paree kon suñu borom da tabax néeg bi mook doom ji di Seydina Ismaayil ba pare lu mu wax leen nag ngeen daal di koy taaral laabal ko daal di koy setal ngir ñi ñëpp mu ne ko nag yëg leen ci li nga xam ne mooy aj mooy ñu fii la turu alhamdulilah saar bu jóge alxajju mooy alqasdu mooy jublu gi ngay jublu ci néegu borom bi tabaaraka wa waaye bu dee yaram yi ci néeg boobu lay jublu waaye xol yi ci borom bi tabaaraka wa lay jublu ak mbiru xol la waaye laata muy nekk mbiru yaram mooy nit ki dafa war a xam ne yaramam ni muy def nii xolam ruuxam loolu yëpp dafa war a wommatu jublu daal di jublu xoj ci boromam daal di wëllif leneen lu moom loolu mu ne ko kon wooteel ci xaj aj gi tuuka dina la dikkal rijaalan ñoo xamante ne bu ñuy ñëw dañuy dox ak seeni tànk de lii rijaalan nekkul ay góor de mooy ñoo xam ne dañuy ñëw di dox wa ala kulli damir ak façon waruwaay yi nga xam ne ñoo amoon jamono yooyu ci gëléem yéeg ak ak li nga xam ne mooy mooy mooy moo moo moo mooy gëléem yi ak yooyu nga xam ne yu sonn yi sax dangay gis nit ñoo xam ne dañ ciy yéeg yattiina min kulli fajjin amir jóge ci bërëb bu sori bu nekk nit ñi dafa jóge ñëw nguuru la léegi ci hadith bi doon wax sayna Ibrahim salaatu wassalaam bi ko borom bi ne wooteel dana ko waaw man ma wootee ak sama kàddu nan lay demee mooy nan la ko nit ñi yëga mu ne ko wooteel man maay jottali mu woote lool moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu bari di wax ne képp koo xam ne wuyu woon nga ton ton laaj woote googu moom mooy ki nga xam ne mooy kiy aji moo tax nit ki buy yi dafa war a def ci xelam kene man damay wuyu wuyu borom bi laay wuyu mooy Seydina Ibrahim al Khalil alayhi salaatu wassalaam la waxoon mu wooteel ko ngir ñu ñëw ko néegam bii man nag bu may dem nekkuma fere ngir uti ay kado ngir uti ay lii ñu am titre allaaji wala ajaratu déedéet damay wuy ji sama borom mi nga xam ne moom moo waxoon xaritam ba mu wooteel ko alayhi salaam ngir nit ñi ñëw ajal ko tam moom moo ne woon mooy jottali borom boobu nag jottali na ko ba ci man ndaw jaloore ma dem ngir def fa la nga xamante ne nii moom la ma digalal moom borom bi tabaaraka wa taala te sori lépp loo xam ne day tax duma ko jege du ma fa nekk laa rafata wala fusuuqa yooyu yëpp wax ju dul noonu wax ju jëm ci wàllu ay wàllu sëyëg yooyu déedéet ak waxu kaccoor te dama koy teg fële ngir mën a aj sama borom ajal sama borom azza kon